baada audu billahi min alsheytaani alrajim walmuxsanaatu min annisaa'i illaa maa malakat aymaanukum kitaaba allahi alaykum wa uxilla lakum maa waraa'a daalikum an tabtaghuu bi amwaalikum muxsiniina gayra musaafixiin fama stamtaatum bihi minhunna fa aatuuhunna ujuurahunna fariida walaa junaaxa calaykum fiimaa taraadaytum bihi min bacdi alfariida inna allaha kaana caliiman xakiima suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayam ñaar fukk beeg ñeent kon muy continuer ba léegi fi nga xamante ne nii soxna yi nga xam ne moom la xaraamal nit ki góor ki daal di leen di denc kon mu ne wal muhsanaatu bokk na ñi nga xam ne xaraamal naa leen ko ci seen kawit yéen mooy ñi nga xam ne dañoo sangewu minan nisaa'i ci jigéen ñi ñoo xamante ne nii dañoo nekk ci sëy ñu mënoo ñëw di jaar ci ginnaaw ngir daal di leen nekk ñoo xam ne seeni coro ngeen di doon wala fexe bëgg takk benn soxna boo xam ne mu ngi ci buumu sëy yow nga bëgg koo denc fexe mu tàqale ko boroom këramam léegi nag yow nga denc ko mu ne loolu xaraamal naa leen ko def illaa ma malakat aymanukum <clears throat> ba mu des ñi nga xamante ne nii ñoom la seeni ndejoor moom moo jigéen ñoo xamante ne nii ndax ñoom ñu ngi woon cib sëy mais ay yéeféer lañu ñoo xamante ne nii da ngeen a xareek ñoom daal di leen di jàpp ci yoon ci toolu xare ñooñu moom man ngeen a joteek ñoom même bu dee ne amoon na nañuy soxna ay boroom kër fële mooy nag boobu nag bala ngay kii illaa mooy daganul loolu comme yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na il faut stibra am ci mooy nga bàyyi ba ndaw si bu dee ne benn ba mu gis benn yoon baax bu boobaa bu de loolu mooy li nga xamante ne nii mooy istibra'u sabi loolu gisoon nañ ko ci suuratu talaq ak tamit bu dee ne daa fekk moom mu ëmb voilà bu dee ne ndaw soosu daa ëmb mooy kooku manula joteeg moom fekk ëmdiwul walaa yooyu yépp gisoon nañ ko suuratu talaq walillahi alhamdu wal minna <coughs> mu ne jigéen ñooñu it amul benn problème ngeen joteeg ñoom ñi nga xam ne dangeen ngeen nee jàpp ci toolu xare ñu nekk seeni jaam kon loolu lay wax de même bu dee na amoon nañuy boroom kër fa nga xamante ne ca ndax yenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum bi nga xam ne ci lañ doon dem ci xare <coughs> jàpp ay jaam yoo xamante ne nii daa am ay jigéen ñoom ñenn ñi dañ doon daal di poser wu question daal di jaaxle ana naka lañuy ñuy nekk loo xamante ne nii ndax dinañ mën a sëy ak ñoom ndax dagan naam daganul suñu boroom ne wax lii nag ne illaa ma malakat aymanukum kitaaballah mu ne lii da mooy bi yàlla bi nga xamante ne nii moom la bind te moom la daal di teg comme charia bu ngeen di doxal aleykum bu mu teg ci seen kaw wa uhilla lakum <coughs> léegi nag kon wax na yi nga xam ne ñoo xaraam léegi nag mu ngi wax yi nga xamante ne nii ñoo dagan ginnaaw gi léegi nag am na leen na mooy yii nii ñu fi gis bii weesu ak yii nii ñu jotalim moom la alquran daal di xaraamal waaye yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi muy sunnaam daal dina ci yokk yeneen ñaar mooy lan comme li nga xamante ne nii <coughs> moom la wax moom alayhi salaatu wassalaam ne dafa tere ki nga xamante ne nii nit ki di denc ki nga bi boole ci benn sëy mooy denc nit ki ak jigéen gi ak ki nga xam ne mooy bàjjanam wala jigéen gi ak tàntaam voilà mooy gisoon nañ xaalaatikum foo fële ak ñi nga xamante ne ni ñooy ammaatikum ñooñu ñële <clears throat> mooy jigéen gi nag mooy yow sa soxna mooy tàntaam yow manoo ko takk voilà boole koog moom mooy yow nga denc nga denc tànt kii euh, jigéen bi ba pare takk tantaam ñoom ñaar kii di aawo kii di ñaareel wala kii di ñetteel kii di ñeenteel wala kii di aawo kii di ñeenteel loolu mooy ñu bokk ci sëy loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf koo xaraamal mooy mooy moom jigéen bi tantam voilà mais bàjjanam côté yaay baayam tamit yow manoo denc ndaw si ba pare denc ki nga xamante ne nii moom mooy bàjjanam loolu sunnaa ko ci indi comme ni nga xamante ne nii noonee la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam leerale ci xadiisu mawlaana abdallah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon nag mu ngi noonale <clears throat> kon day lii day niroog liñ gisoon rek bi ñuy gis ci laal xurrimat aleykumul mayta wala xaraamal nañ leen ci yéen ci suuratul maa'ida bi li nga xamante ne mooy médd suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam xamal ci ñu ci ne am na ñaari médd yoo xam ne daganal lañ na ko mu ne uhillat lanaa maytatan wala wa daman xurrimat aleykumul maytatu wa dam xaraamal nañ ci seen kaw li nga xam ne mooy médd yi waaye li nga xamante ne mooy deret moom mu ne daganal nañ ñu ñaari médd ak ñaari li nga xamante ne mooy deret waaw nag al al xuutu watti xaal wa wa wal jaraad voilà beneen bi ñaari deret yi alkabidu alhamdulillah watti xaal comme ni ko gise woon mooy li nga xamante ne nii mooy jën ak li nga xam ne mooy njéeréer ci medd yi ci deret yi nga xamante ne nii mooy res ak fërfëreet kon nag fii noonu la nag suñu boroom nag ne wa uhilla lakum daal dinañ leen daganal maa waraa daalikum mooy li nekk ci ginnaaw yi ma xaraam yi ma leen tuddal fii yëpp ne dañoo xaraam ci ay jigéen ngeen denc leen ñooñu moom lu weesu lii ca seen ginnaaw boo ci booleek ñaar yiñ la wax léegi te yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngale ko mooy daganal nañ leen li nekk ca seen gannaaw lépp an tabtaxu mooy jigéen ñeneen ñëpp man ngeen leen a denc de an tabtaxu ngeen daal di sàkku <coughs> di am waalikum ci seen alal yoo xamante ne ci ngeen di joxe can ngir ama ci soxna yoo xamante ne nii nag yéen ñi koy def ngeen nekk naa ñoo xamante ne nii da ngeen di sang da ngeen di sangewu voilà mooy yéen tamit il faut pas ngeen nekk ay góor ñoo xamante ne nii da ngeen di nekk ñoo xamante ne nii ci njaaloo ak yooyu ngeen di dëkk déedéet mu nekk ngeen nekk nga xam ne bu ngeen ko defee muhsin parce que muhsin ki nekk ki nga xamante ne nii daa xas a nekk ku ku dëggu ci sëy loolu da lay def ihsan voilà mooy boo sëyee rek mooy yow nekk nga koo xamante ne nii muhsin nga ba pare waaye nag nga téye sa bopp tamit te yem ci li nga xamante ne nii moom la la borom bi tabaaraka wa ta'ala daganal ghayra musaafihiin ngeen bañ a nekk yéen góor ñi ñoo xamante ne nii ñoo xamante ne nii ay njaalookat ngeen di doon di tàppan te jigéen ñeeg ak ñoom famastamtantum léegi nag bu ngeen leen dencee nag <clears throat> mastamtantum bi yépp loo xamante ne nii da ngeen koo bànneexu ci ñoom léegi nag ci wàllu sëy bu boobaa nag min hunna ci ñoom li ñu seen soxna yoo yële fa aatuhunna ujurahunna farida na ngeen leen jox seen can yi de voilà mooy su waa can mën naa nekk la bi ngay denc nga koy joxe waaye it can bu ko neexee ndaw si bon fekk bu jëkkër gi amul woon possibilité jamono yooyu daa xawoon a xat ci moom mu ñu lebal ko can gi ne ko dina fay heure sàngam loolu mën naa nekk la de mu ne kon na ngeen leen jox ujurahun na seen can farida loolu de farata la boo xam ne bu borom bi tëral la wala junaha aleykum amul benn ngaañ ci seen kaw te amul benn problème ci seen kaw nag fii ma taradaytum bihi min ba'dil farida ci li ngeen xam ne yéen a ko gërëm yéen ak seen soxna yi ginnaaw bi nga xam ne ci ngeen joxe can mooy joxe li nga xam ne dañ ne woon can gi par exemple man cinq cent mille nga may jox ngeen jox nga jox ko cinq cent mille ba pare nga dem ci biir bon gis ne bon femme bi daal moom nekk na koo xam ne vraiment yaram ginnaa rafet gis naa ne daal la ma yaakaaroon ci moom gis naa lu loolu léegi nag man bon xaaral ma waxtaan ak moom ngir yokkal ko voilà loolu mën naa nekk <laughs> voilà <laughs> relever le chat lool mën naa nekk waaw loolu nag lool mu nekk loo xam na nag duñ koy imposer waa ji voilà mooy fii ma taradaytum loo xam ne yéen ci gërëm daal bi mim bandil farida ginnaaw li nga xamante ne mooy daal li nekkoon farata ci ngeen waroon koo joxe ci can ginnaaw bu ngeen joxee loolu mooy yokku can loolu bu ngeen ci gërëmee mën naa nekk inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala kaana nekk na te du deñ di nekk nekkoon na te du deñ di nekk aliman ko